kon al imam al hafiz an-Nawawi rahimahullahu ta'ala mu teg ci hadith numéro 697 te moom la jeexale buntu bi di eh, eh, baabu istihbaabi bayaanil kalaami wa iidaahihi lil muxaatabi wa takririhi li yufhama idaa lam yafham illaa bi daalik muy andi kon hadith bi mu ne wa an Aisha radiyallahu ta'ala anha annaha qaalat kaana kalaamu rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam kalaaman faslan yafhamuhu kullu man yasma'uhu rawaahu abu daawud rahimahullahu ta'aala al imaamu al haafiz an-nawawi mu jeexale buntu bi hadiis bi mu ne wa an aa'ishata mu ngi jële ci sayyidatuna aa'isha bintu siddiiq radiyallahu ta'aala anha wa ardaaha waaw mu ne annaha qaalat nee na kaana nekkoon na kalaamu rasulillahi waxu ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam waxam de daa nekkoon fasla mooy wax ju leer naññ waaw wax juy teqale diggante dëgg neen waaye wax surtout wax ju leer naññ waaw loolu <laughs> ki na tax muy wax mooy wax la joo xamante ne ça non dafa leer quoi <laughs> non daa leer waaw dafa leer leer naa waaw yafhamuhu dina ko xalam dina ko comprendre kullu man yasma képp ku dégg yeneen tubay saa saam wax képp koo dégg di nga xam li muy wax waaw non di ko <laughs> allahu akbar cam mu ne rawaawu solo solo na ko abu daawud al imaam abu daawud rahmatullah alayhi léegi laaj bi mooy est-ce que moom ko solo hein dañ naan la euh, moom moo ko solo al imaam abu daawud waaye imaam ahmad sëriñam soloona lu niroo nii jógee xadiis bi ñu la doon sànq naan imaam Seydina Urwa bi mu ne euh, Sayyidatu Aisha daf koo wax bi Seydina Abu Hurayra doon jàngale naan ko di ko euh, confirmer loo est li muy wax noonu la ci xadiis Yonent bay saa saa fekk waaye boobu mooy mën na ne naafila lay doon waaye it man nekk sa baal di wér wala mais am yu muy di mais euh, loolu naafila en général. mën na nekk la leen wax da dara dàq ci beneen bi hein euh, imaam ahmad dane foofu sayyidatu Aisha dane noonu mi ko solo kaana rasulullah la yasrudu sardakum hadha yatakallamu bi kalamin yubayyinuhu faslan yahfazuhu man yasma moom noonu la ko tudde noonu la ko indee ne kaana dafa ne woon rasulullahi dawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam la yasradu di gaawal li muy wax wax ji gaaw di bar gaaw waaw sardakum hada ni ngeen koy defe léegi waaw mu da doon wax moom yenent may saasaam bi kalaamin ci kàdd goo xam ne yubayyinuhu da ko doon leeral faslan mu leer nañ waaw alhamdulillah yahfazuhu doon na ko takk man sami'a képp ku ko dégg waxu yenent saasaam ah aka neex a takk waaw moo tax beneen ni mu ko soloowee feneen imam ahmad rahimahullah ba léegi dane sayyidatu Aisha Urwa mu nee na kaana kalaamu nabi sallallahu alayhi wa sallam faslan yafqahuhu kullu ahad lam yakun yasruduhu sarda allah mu ne yonent bi de alayhi salaatu wasalaam kàddoom dafa ma a nekk loo xam ne faslan dafa leeroon nañ yafqahu dina ko comprendre takk ko xam ko kullu ahad waaw képp ku nekk lam yakun nekkul woon yasruduhu di ko yoor yoor di ko gaawal di ko yoor sardan comme ni sardan ak yoor di ko wax muy gaaw kon gis nga imaam ahmad moom moo ko ci fekk si sinon bon ah, ñoom imaam Bukhari côté bële lañ indi voilà te ne da doon law addahu la eh, al adl ahsa te ne yonent bay saat salaam de eh, da doon wax wax joo xam ne boroom kii takk ak di compter bu doon compter mën na koo compter tellement mooy du gaaw du waxu ratatatatatatatatatat di dem non wax ju dal wax ju dal day wax dal wax dal wax dal wax ju dal ba nga xam ne képp koo xam ne mën nga koo takk voilà kon nag mu ngi noonee Eh, kon al imaamu Abu Dawud rahimahullahu taala léegi nan la ko soloowe comme que nee na moom moo ko solo al imaamu Abu Dawud mu ngi ko indi ci awwalu kitaabul adabi moom foofee la ko indi moom al imaamu Abu Dawud rahimahullahu taala baabu awwalu kitaabil adab baabul hadyi fil kalaam mu ne haddasanaa Usmaan wa Abu Bakr waaw <laughs> fii moom eh, <laughs> mu ne haddasanaa nettali na Usmaan wa Abu Bakr waaye nga ne ma lu nga may ree na c'est que ñaari frères yi ñi ay frères lañu ñoom ñaar ñëpp ñoo ko nettali muy Ousmane ibn Muhammad ibn Ibrahim ibn Ousmane Abul Hasan al-Kufi ibn Abi Shayba mooy Ousmane ibn Abi Shayba mu ne wa Abu Bakr ak petit frère am di Abdallah ibn Abi Shayba mais Abdallah mooy Usmaan ibn Abi Shayba ak frère di Abu Bakr ibn Abi Shayba ñoom ñaar ñëpp ñoom ñoom a nettali ñoom ñaar ñëpp dëkkoon fi nga xam ne mooy Kuufa qaala ñoom ñaar ñu ne <laughs> am hmm, ba ana Abi Shayba hein hein non non ibna Abi Shayba voilà <laughs> mooy mu ne fi nga xamante ne nii mooy dane Usman wa Abu Bakr ibn Abi Shayba voilà Usman wa Abu Bakr ibn Abi Shayba qaala ñoom ñaar nee nañ haddathana nettal nañu Waki'un muy Waki' ibn al-Jarrah ibn Mali' ibn Adi ar-Ru'asi al-Kufi al-Asbahani an-Naysaburi al-A'war rahimahullahu ta'ala an Sufyan moo ko jëlee ci Sufyan di Sufyan ibn Sa'id ibn Masruq as-Sawri Abu Abdillah al-Kufi rahimahullahu ta'ala an Usaamata moo ko jëlee ci Usaamata ibn Zayd al-Laythi Abu Zayd al-Madani rahimahullahu ta'ala moom an az-Zuhri moo ko jëlee ci al-imaam Muhammad ibn Muslim ibn Ubaydillah ibn Abdillah ibn Shihab az-Zuhri si woon ci az-Zuhri ak ibn Shihab rahmatullahi alayhi an Urwata moo ko jëlee Sayyidina Urwata ibn Zubayr ibn al-Awwam ibn Khuwaylid ibn Asad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 qaalat kaana kalaamu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam kalaaman fasla yafhamuhu kullu man yasma kullu man sami'a voilà waaw <laughs> ah, nii la ko kullu man sami'ahu la imaam Abu Dawud ci Riyaad bi kullu man yasma'uhu léegi fii nii dañ ciy gis waxu yonent bi alayhi salaatu wassalaam quoi <laughs> eh, eh, ginnaaw loolu mooy ko lëkkaale ma bunt bi mooy wax. baabu istihbaabi bayaanil kalam buntu sopp gu ñu sopp ngay leeral sa wax quoi wa idaahihi di def mu leer quoi lil muxaatab yi ngi ngay waxal côté répété bi moom la di woon ci xadiis bële waaw mooy yonent bi alayhi salaam mi nga xam ne mooy jàngalekat bu mag bi di ñu xamul ne affaire bi mooy nit jàngalekat bi ak ki nekkul jàngalekat sax booy wax ay nit say wax daa war a leer moo tax du taggaate comme ni ko ñenn ñi jàppe non wàllu yu diw moom non kooku ay waxam kenn xamu ko sa moom il faut nga am benn niveau bi ngir mën a comprendre kooku moom royu yorent ma lay sa salam sa la Seydou Taha yonent bi ay saar saam da waxam kaa kaa kaa kaa kaa man sos la nañ yafhamuhu kullu man yasma képp ku ko dégg wala kullu man sami'a ku ko dégg ku ko dégg di ko xam ku ko dégg rek di nga comprendre xam mais ay wax yoo xam ne fu mu waxe ñu war a génn dictionnaire <laughs> wala fu mu waxe gaa laaj ku leen ko commentéral ku leen ko leeralal yaan oh, waxu sëriñ bi la déedéet loolu moom kooku royu yonent bay saab saab yonent bay saab saab boo xam da doon leer waaw dëgg la doon na xew léeg-léeg mu wax benn baat saxaaba yi ne ko waa yonent bay saasaam loolu mooy lan ah <laughs> loolu mooy lan mu leeral leen ne baat bii mooy lii mais loolu loolu c'était exceptionnel waaw waaw loolu c'est exceptionnel bariwul woon lu mu doon xew waaw xoolal hadith biñ gisoon six cent trente et un hein hadith numéro six cent trente-trois baabu xusnul xuluq waaw baabu xusnul xuluq lan la yonent bi alayhi salaatu salaam bi <laughs> Seydina Jaabir radiyallahu anhu ne yonent bi alayhi salaatu salaam nee na inna min ahabbikum ilay wa aqrabukum minni majlisan yawma alqiyaama ahaasinakum axlaaqa wa inna abghadakum ilayya ah, wa ab'adakum minni yawma alqiyaama as-sarsaarun wal mutashabbiquun wal mutafayhiquun qaalu yaa rasuulallah sallallahu alayhi wa sallam qad alimna as-sarsaaruuna wal mutashabbiquun famal mutafayhiquun waaw qaal almutakabbiruun voilà dëgg la loolu dara la yonent bay saa salaam ne te nañu ko ñi gën a sopp lu fi man ñi ma gën a sopp gin maa jege tooguwaay place yawmal qiyaam mooy ñi nga xam ne ñoo gën a rafet seen jikko ñi ma gën a bañ nag gin maa sor yawmal qiyaam ci yéen mooy as-sarsaaruun wal mutashaddiquun wal mutafayhiquun <laughs> waaw ñu ne ko mais yonent may saa saam xam nañu lan mooy al sarsaarun mooy ñu ñi nga xam ne dañuy wax borom wax yu bari yi waaw bi gardaaj loolu bari ngir wax wax wax foo leen fekk ñu ngi rab rab rab di wax rek waaw wax joo xam ne dara njariñ amu ko bal da leen di yóbbu sax ci loo xam ne lu baaxul la waaw waaye it xam nañ ñi nga xamante ne nii mooy almutashaddiqoon sorewuñu waaw yi yuqamte ku kàddoom bari wax feesal gémmiñ gi di màggal ak réyal ak wane ne moom moom c'est un parolier c'est un beau waaye ñun ñoom ñu xam nañ ko waaye mais yonent may saa saam almutafayhiqoon mooy ne moom ñoom ko mu ne mooy ñii léeg-léeg waaw neewu leen non attends ana ñoom labit xanaa labit newut ci mbooloo mi comme <laughs> labit sha'ir jaahili bu mag la woon ah <laughs> mu wax leen lan mooy loolu déedéet parce que yonent bay sa sa na yenn yenn kàddu yoo xam ne moom lañ ko doon njëkk dégge ndax moom mooy ndayu langu arab waaw alayhi salaatu wassalaam <laughs> waaw mais lii mooy lii c'est rare moo tax fu ma amee ko yonent bay waxee luy lii da di wax lii la waaw mais nit koo xam ne bëgg ay waxam yépp non daa laaj dégg-dégg loolu moom kooku moom wax dëgg yàlla eh, nit ñi rek ku mel noonu en général suñu doomi jamono <laughs> ñun ñi nga xam ne xamuñu ñun dañoo jàppale looloo màggut waaye loolu màggut déedéet kooku moom màggut boroom xam-xam bi nga xam ne bu taxawee bu nekkee di jàngale ñépp ci mën a jële ku nekk niveau ba nga nekk kooku moo roy yonent way sasam mais ki nga xam ne moom fu mu nekkee benn partie bu ndaw ci mbooloo képp ay jëli ñi ci def ñépp xamuñ dara ba pare loolu mooy bu bu nekk la dëkkee waaw noonu la dëkkee parce que occasionnellement bu dee daa loo xam ne lu muy wax ak benn nit ñaari nit am koo xam ne moom cosaan bi cosaanu waxtaan bi bokku ci woon comme li Seydina Umar doon wax naan Seydina Rasulullah yonent bi sallallahu alayhi wasallam de da doon waxtaan ak Seydina Abu Bakar radiyallahu anhu yenn guddi léeg-léeg ma nekk ak ñoom mooy kon cosaanu seen waxtaan Seydina Umar da koo fekk si waaye du moom lañ doon du du moom moom du ci cosaan mooy bokkut ci kii bi mais du ñëwee duñ ne ko demal Umar <laughs> dañ koy tàyyi mais sauf que ñoom bu ñuy wax ma mel ni bi seen biir. mel ni étranger boo xam ne déggul dara ci arab mais loolu c'est parce que daa am ku doon waxal te ñoom ñaar kese la woon kii daa ñëw fekk ci leen mais bëgg a dëkkale ci ab jàngalekat dëkk di jàngale bëgg tout le temps nga mel sawaay kooku moom royu yonent ba lay saa salaam waaw non moom nag waxam daa daa laaj dégg dégg non waxam wu waaw te boo déggee li eh, eh, borom masaalik doon wax naan te lool sax euh, da doon nettali waxu euh, Ash-Shanqiti boroom xam euh, xam-xam boobee benn ci nitu yàlla yi dëkkoon fee ci sanaati xita yi Mauritanie hmm? kalaamu lawliya waaw ida dahaka ya balid faqul kama qala alfata abdul wadud kalaamu lawliya ilastu afhamu li ana ana wa humuhumu mu ne kalaamuhum boroom xam-xam yi nitu yàlla yi seen wax mooy loolu nekkul seen wax tout le temps loolu mënu la tekki ne tout le bu ñu waxee loolu la mooy am na yenn wax yoo xam ne dinañu ko wax affaire bi sut le lees te loolu yonent way sa sax léeg-léeg mu waxoon yoo xam ne ñenn ñi duñ comprendre waxoon nañ la keroog bi muy wax am benn kaw kaw bu newoon ci mbooloo mi ne mais kii yonent way sa sax lan la wax Ibnu Mas'ud ne ko non ko <laughs> radiyallahu non waxul ak yow yow liy concerné <laughs> loolu day am des fois mais liñ dax boo tax mu ne kaana mooy loo xam ne moom la saxoo woon ab pareille exception mooy lii la saxoo woon ay kàddoom da doon leer waaw naka noonu tamit nitu bu dee léeg-léeg dañoo wax loo xam ne dalaa dalaa sutlees mooy yow kalaamuhum ida dahaka ya bali waaw yow mi nga xam ne sa xel aggul te xalam ci li ñuy wax ndax borom bi yëkkatiwu la te géej ya nekk di wax tax ñuy wax faqul waxal kamaa qaala al fataa comme nag sa waxoon Abdul Wadud waaw léegi nag Sëriñ Tuubaa radiyallahu anhu indi nag waxu Abdul Wadud moo mële ash-Shanqiti rahimahullah wa radiya anhu ne kalaamuhum seen kala seen ne ne kalaamu lawliyaa waxu paranooy yàlla yi de li walu yi lastu afhamu man moom xaw ma leen du lépp lu ñu wax lu nekk laa xam loolu la la bëgg a waxal waaw mooy léeg-léeg jaamu leen yàlla kay ñu ko waxee alhamdulillah ragal leen yàlla di wax ay hadith yonent bay saasam yoo xam ne c'est pas compliqué yow dek daraa ci compliqué wul hadith yi gis nga fi lu compliqué léeg-léeg day laaj nga nekk waaw parce que il faut nga nekk koo xam ne ci biir nga ne mais lu simple la yonent bay saasam taw ko bi day jógee na la ñëw toog Seydina Abou Bakar ngi toog Seydina Ali ibn Abi Talib ngi toog ah ñeneen ak ñeneen saxaaba yëpp Seydina Muaaz yi toog kaw kaw bu jógee ne ñëw toog yonent bay saasaam toog di wax ñëpp xam li mu wax hajjatul wadaa fu ne la gaay jël Abu Sa mi ñu la wax bam naan uktubu la Abu Sa waxul na yonent bay saasaam comprendre ma de non comprendre na waaw comprendre na moom Abu Sa Abu Sa neewul na yonent bay saasaam comprendre ma li ngay wax non dañu rek manuma koo takk te comme que daa am solo da koo bëgg téye man koo bokkal après di ci delluwaat bu ko bokkalul sax di delluwaat ci waxu yonent bay saa salaam hajjatul wadaa ak fépp bu mu doon def discours yonent saxaaba yi lañuy toog te ñoom ñëpp bokkuñ ñi ko waaw xam li ñuy wax loolu mooy li nga xam ne mooy règle générale noonu la yonent bay saa doon waxe boroom xam-xam yee tamit nitu yàlla yooyu loolu la mais léeg-léeg ñu wax loo xam ne yow xamoo ko loolu la laat la yenn yi ñuy wax te mu sut la lees daal di féete kaw sa entendement yow ak ni ngay xalame bul na non lii du dëgg quoi non non non déedéet waxal la cam sa waxoon Abdul Wadu ne waxu boroom xam-xam yi de wa na waxu nitu yàlla yi man xaw ma par ndoroo yàlla yi ndax ñoom ñooy ñoom man maay man waaw mooy lu ma comprendre loolu nag tekkiwul bu ma comprendre dama dama ma man a jote ku ma mën a leeral ci ñoom damay toog du ma leeral non. man naa ko laaj ne ko ah man de mbir mi lënt ci man waaw comme ni ko saxaaba yi doon laaj ñëw waaye euh, euh, <laughs> ne kaw kaw bi du nañ ko keroog benn kaw kaw ñëw saxaaba ne ko mais euh, <laughs> néew laajal yonent bi alayhi salaatu salaam alxuraan naan minal mu'miniina rijaalun sadaqu maa aahadu Allaha alayhi fa minhum man man qadaa nahbahu wa minhum man yantadir wa ma baddalu tabdiila laaj ko mais aaya boobu man fa minhum man qadaa nahbahu mooy ñan ah kaw kaw kaw kaw bi demal nga laaj yonent may saas kaw kaw bi ñëw yonent may saas salaam <laughs> waaye yoon aaya bi dafa fa minhum man qadaa nahbahu ñoo ñooy ñan yonent way sax sax xool ko déglu ko <laughs> après noppi continue li wax après mu jekki rek Seydina Talha ibn Ubaydillah di dugg ci jàkka ji mu ne ana ki doon mu ne ko maa mu ne ko gis nga kee di dugg ci jàkka ji kii ci ñoom la bokk <laughs> huwa hada mimman qada nahba kee bokk na ci yi nga xam ne li ñu warlool woon engagement yañ jëloon seen digganteeg seen borom lépp matal na ko te mu ngi nii di dox mu ngi ñëw ci jàkka ji kii ci ñoom la bokk loolu mooy mi ne man xadaa nax la voilà ah ala <laughs> par exemple loolu mooy aaya bi dafa wax mais xamuñu ñam nekkul ne man xa man qada nahbahu xamuñu li muy teg xam nañ ko mais ñan lay wax ñan ñoo xam ne dañ ciy man a xam ne ah kon ñii la ñu fexe mel ni ñoo ñee waaw moo tax bu la seeni wax leerul yarhamukallah man nga laaj mais bul ñëw ne du dëgg waaw parce que loolu moom c'est grave waaw comme ni ku faaru Quraysh yi doon def parce que ku faaru Quraysh yi noonu lañ doon def yonent way saasaam li mu doon wax ci wàllu àddina ci wàllu alaaxira comme que ñoom gëmuñu ko mais c'est normal mu sut seen lees gëmuñu ne loolu am na di leen wax ay ajjana ay safara ay loolu yoo xamante ne ba pare leen wax safara soo xam ne day am seddaay bu seddu guy xam nga loolu ñoom way <laughs> laa yarawna fiha shamsan wala zamharira biir àjjana duñu ba gis jant soleil non soleil amul àjjana le soleil waaye foog na ne ñenn ñi nga xam ne xamuñ balaa seeni mbir a neex oh yo quel quel temps oh là oh, quel soleil oh là oh, oh, ça fait beau oh commencé war a xool ña am plage fan la ñuy demee plage ña am ay dex fan la ñuy demee ca déeg ya <laughs> ca marigot ya ngir féexlu ji bu dee ñu yàlla maye ko tout ñu jëndi ñoomin merguez ñoomin côtelette di waaja barbecue lekk yàpp <laughs> waaw yóbbaale ñoomin ñoomin ketchup ñoomin mayonnaise ak ñoomin aljazairiya di ñoom haris ñoom ñoom ñoom algérie nag ñoom harira <laughs> ñoom bi rek harira fan yow harira di ñeex mu ñuy naan waaw <laughs> so fay faya xam awee yow mi <laughs> koor gi ci <laughs> ci jàkka ci jàkka yi ngay nogoo yow yow <laughs> xarira arisa voilà kaani arisa teg yëpp waaw ak ak ak amis bouche yi caaf ak ñooñu nag fa séenee dem nag fa am ndox ñu nekk fa ñoom képp wala foo xam ne amul ndox sax waaye tàngoor yi fu féex di baax di bànneex njàpp nañ ne mais soleil yooyu soleil amul àjjana ah. boo jàppee ne soleil mooy neexal àddina bi waaw parce que noonu lañu yàlla binde fii parce que nit mënu ñàkk leeru soleil bi dafa am solo euh, gis nga vitamines yi nga xam ne nit ki bu bu dee fi nga xam ne sax amuñu soleil dañ koy am carence dañ koy jël par des médicament ngir remplir vitamine wan dee xaw ma nga xamante ni yow bu dee ki am soleil comme ñun les africains en Afrique lu ba bi mu bëree soleil ñooñ soxlawuñ di jël ay médicaments yooyu parce que dañuy mais beneen dund la waaw soleil amu fa yéegal Quraysh yi li leen doon jaaxal mais safara safara ba an daa war a lakke nan lay amee foo xam ne dafa seddu muy te lépp di safara waaw yore lay sa sa bu leen dox gaay yi mooy ñoom de toute façon parce que gëmuñu woon ba pare naan non lii nii demewul noonu walla yaazu billah yow nag jullit bi koo xam ne xam nga ko ci cellte waxuma ay foo yoo xamante ni ku tëb naan ay awliya ndax loolu waxi nar lañ waaw nga xam ne li boroom uh, kii di wax kifaaya Seydou El Hadji Malick radiyallahu anhu te loolu it uh, uh, <laughs> moom la Sëriñ Tuubaa doon wax rek ci kii bi ci ci ci Masaalik radiyallahu ta'ala anhu que ne lii drame bi léegi boroom kifaaya mooy da gis ñoo xam ne ay mutashayyikhuna al mutashayyikhuna ñi nga xam ne dañuy sëriñ sëriñu waaw léeg-léeg yow boo bari ci jamono ji li ñu def mooy dañoo sàcc ay wax yoo xam ne nit ñu sell ñaa ko doon wax ñu sàcc ko waaw ñoom ay tafukat lañ dañoo tafu façon wax yooyu jël ko kaas kaas gi lañ yor baatin bi yoruñ ci tos mokkal leen. di ko bomb taalibe yi ba pare nag leen gëmloo ne ñoom àgg nañ ay stade yoo xam ne ñoom lépp luñ defati lu ñu ñaaw du leen du leen lor parce que ñoom àgg nañ maqaamul wahda quoi fi nga xam ne boo fa àggee garaawul loo defati baax na te loolu amul ça n'existe pas diine islam moo amul koo xamante ne dañ ne bu xasee àgg fenn lépp lu xaram bu ko defatee garaawul waaw mooy waxu caaxaan ya nga xam ne moom la ñenn ñi di wax waaw même bu dee ab sëriñ la waaw man mii dégg naa ko ñoo xam ne ay sëriñ lañu lañ leen di woowe en tout cas ah, ci ñun ñuy wax waxu caaxaan boobu di ko perpétuer di ko wax nit ñi di ko dee ci ñoom waaye dégg ko di ko wax te waxu caaxaan la te wax la joo xam ne du dëgg amul waaw mooy wax jinaan boo amee xam-xam ba te amoo sañ-sañ ba loolu amul amul kenn koo xam ne yàlla da koo bind muy jaamu yàlla ko am sañ-sañu mooy yàlla waaw këne yow sëriñ diw bu defee lu dul noonu yow mi nga xam ne affaire ci baatin bi nga nekk surface bi loolu la ko boroom kifaaya doon waxe naan gaay booy wax ñu naan ñoom ñoom <laughs> mooy ni ngay dégg gaay yi léegi rek alayhi ridwaanul maaliki naan ñun ñoo yéen a nekk ci surface bi ko quoi waaw sariya bi yéen a nekk ci surface bi ñun ñoo nekk ci baatin bi xaqiiqa bi mu ne loolu lépp demewul noonu voilà mooy loolu lañ lay wax. que ne yow bu ngeen yoree ci sariya bi yéen dugg ngeen ci biir walla yow bëtu sariya ngay xoole alors que ñun bëtu xaqiqa bëtu xaqiqa mooy lan bëtu tojaange ñoom ci ñoom def lu leen neex di di di di xob bi yàlla yeeg li mu dag li mu xaraamal nga koy def tudde lépp xaqiqa quoi voilà c'est la xaqiqa c'est la xaqiqa kacc bay kacc waaw que ne léegi ñoom ñële ñoom ñoo yor voilà boo amee xam-xam bi sharia waaye amoo sañ-sañ bi parce que àggoo ci xaqiiqa loolu amul waaw amul kenn kenn yonent may saa yàgg nañ na ko wax bu dee moom ci boppam moo naan lii daganuma waaye yonent may saa dégg naa da bëgg a denc doomu Umu Salama mu ne kan doomu Umu Salama waaw mu ne mais fa innaha la tahillu lii moom doomu Umu Salama daganuma yonent may saa naan daganuma ndax ardaatni wa aba salama suwayba ne leen moom rab premièrement rabibati la hiya rabibati sama doom jiit la la maay denc yaayam nan laay ñëwee di ko denc yaay ummu salama di tent doom te bu dul woon ne sax maa denc yaay ummu ummu salama mais doomam di manuma koo denc bu amee doom moom manuma koo denc xam nga lu tax parce que ardaatni man rasulullah ki man nampal man wa aba salama ak baayu doomu ummu salama parce que yaay boroom kër um, yaay ummu salama bu njëkk moo doon abdallah ibn abdil asad al-mahzumi voilà muy abu salama lañ ko doon wax yaay ummu salama moom hind la tuddoon ñu naan ko ummu salama léegi mu ne parce bu dul woon dara sax mooy papaay ki ngeen naan moom laa war a denc ak man ak moom benn jigéen buñ naan Suwayba moo ñu nàmpal Suwayba boobu jaamu Abu Lahab loolu Abu Lahab ko moom Abu Lahab dafa amoon jaam bu tudd Suwayba bu jigéen yonent bay saa saa bi mu nekkee bébé ki tout tànk nekk liir jaam boobu nampal na ko moom ak Abu Salama kon Abu Salama frère yonent ba lay saa de lait mooy ñoo bokk namp frère de lait koo nampandool même dee bokk ngeen nday bokk ngeen bàyyi yow ku weex tàll nga ab blanc de Norvège un noir denem de de wala du Sénégal benn yow monsieur Nicolas nga nàmpanoog monsieur Elisabeth madame am ku leen nàmpal yow madame Elisabeth moom li muy weex weex yow ngay ñuul ñuul sa sœur la kooku sa sœur de lait la kooku yàgg sa sœur sa sœur la kon loolu la <laughs> loolu waamaam solo la kon liñ la bëggoon wax mooy ñooñu ay caaxaankat lañ voilà waxu yonent bay saa saa liñ la bëggoon a wax mooy waxam da doon leer waaw moo tax bu léegi nag miyaar yi ñoo jaxasoo kay mooy li nga xamante ne nii mooy lunettes yi ñuy xoole réalité yi moo jaxasoo gars yi dañuy jël loo xam ne du du du du dara ñu jàppe ko xar baax koo xam ne waxam dara du ci leer tout le temps daa laaj dégg-dégg loolu <laughs> xam na nag moom kooku royul yonent bi sallallahu alayhi wax leen ma leen wallahu taala alam kon nag ci kaw noonu <coughs> alhamdulilah ci lañu jeexale <coughs> buntu bi bunt bii di ñëw muy chapitre quatre-vingt-dix voilà chapitre chapitre boobu moom tamit gàtt gàtt na gis nga yii chapitre gàtt la fayal imaam indi xanaa bii di ñëw bi ci tegu boobu moo xaw a gudd tuuti rek sinon yi ci des yi moom dañoo nekk yoo xamante ne yiñ fi gisagul gis nga ni mu gàtte noonu la ko al imaam defe ci kitaabul adab bi kon bii di ñëw ñu jël chapitre quatre vingt ba léegi ci kitaabul adab kon lii gis nañ kon lëkkaaleem ak kitaabul adab mooy teggin daa bokk ci teggin nit ki muy wax ay waxam muy leer loolu teggin la. te tamit ki ngay waxal bu dee leerul ah nga daal di koy répéter ngir mu xam ndax l'essentiel mooy yow du nga wax sànni ci air bi ngir ka ngay waxal mu dégg li ngay wax xalam li ngay wax waaw bu dee da ngay wax wax joo xam ne kenn dégg ko moo autant nga wax ko sa biir nga daal di koy munum munume munum munume waaw dan dan ko laa wax dan ay won kon dan danal <laughs> la kaw kaw boo xoon <laughs> mais <laughs> nañ loolu xoon nañ koy gaw kaw bi yeneen saa saa ko mais yow boo boo boo jullee ba pare looy ñaan looy wax mu ne ko mais yonent saa salaam laa uhsinu dan dana daka wa dan dana ta muaza ne ko mais yonent saa salaam non c'est que yow ak Muaz radi <laughs> radiyallahu seen ngunum ngunum yi ngeen di ngunum ngunumee man manu man man manuma ko ah. parce que seetlu naa bu ngeen jullee ba pare baa ngeen di seetlu ngeen toog am nu ngeen di wax man yooyu manu ma ko ah yooyu ko ne rek <laughs> kaw kaw bi ne ko ah man daal lenn la yow man daal bu ma jullee ba pare damay ñaan yàlla mu musal ma ci safara dugal ma àjjana yooyu na ko may bay na ko nu daan den suñu munu munu mi maan mu àll <laughs> <laughs> alayhi salaatu wassalaam wa radiyallahu anhu Mu'aaz bu ngeen diggante boobu la mu ngunum ngunumee <laughs> suñu ngunum ngunum ngunum ngunum yi lan ngunum ngunum ngunum ngunum mooy wax joo xam ne leeru comme nga nekk di di wax am na lu ñuy dégg gay mais kenn xamul li ngay wax loolu mooy ngunum ngunum kon boog mu ngi noonu